wal arba'iin wa an ibni abbaasin radiyallahu anhumaa annahu qaala qaala annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam li jibriil alayhi salaam maa yamna'uka an tazuuranaa akthara mimmaa tazuurunaa fanazalat wa maa natanazzalu illaa bi amri rabbik lahu ma bayna aydina wa ma xalfana wa ma bayna dalik rawahu albuxaariyu rahimahu llahu taala kon alimamu alxafid annawawiyu rahimahu llah ginnaaw bi ñu gisee ci garab gi ñu nekk wala ci chapitre bi ci toolu nit ñu selliñ radi allahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin muy wax ci Euh, muy chapitre numéro quarante cinq euh, euh, juróo ñeent fukk ak juróom da wax ziyaare waa yiiw di toogaaleeg ñoom di àndandoog ñoom di leen sop tey sopp di leen topp sàkku di leen ziyaare ak seen ñaan te di ziyaare bërëb yi nga xam ne ñooy yi borom bi def ngëneel ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadis numéro trois cent soixante quatre ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent mu doon xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu bi mu ne yonente mi salaam nee na laa euh, tunkahul mar'atu li arba'a dañuy denc euh, femme bi ngir ñeenti mbir way <laughs> waaw <laughs> ab yi passé nga dégg <laughs> ah, laa tuzawwiju laa tazawwaju laa tazawwaju ah tazawwaja la tazawwaju <laughs> waaw waaw waaw hadis ba mu ne waa Ibn Amr bi waaw tazawwaja fulaanun fulaana la tazawwaju hmm? la tuzawwiju mooy bu leen takkal waaw ay la tazawwaju bu leen denc hadis Ibn Amr bi euh, jigéen li husnihinna waaw ngir taaram kese waaw kay afwan ah non doo fëri sax waaye ah, yow ndax boo amee kii yëpp di pax yow day xew sujet bi ah sujet daa am solo rek yow du am na solo ci yow yaa ngi nii xamal nga bi day projet <laughs> neel amin rek <laughs> kon ñu jàll kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah ginnaaw xadis boobu mu indi xadisu Ibn Abbas radiyallahu anhuma muy xadis numéro trois juróom benn fukk juróom mu ne waan Ibn Abbas mu ngi jële xadis bi ci doomi Abbas ji eh, mooy Abdallah du Qusam du Ubaydillah du al-Fadl eh, du ñoo du Tamam du ñoo kii mooy ki nga xamante ne mooy Abdallah Ah, Ma'bad du Ma'bad du ñoom ñëpp Abdallah la Ibn Abbas radiyallahu anhuma bàyyi texu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na qaala an-nabiyyu mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne nee na li Jibril wax na Seydina Jibril al-malak malaaka mi mi yàlla di yónni ci yonentam yi alayhi salaam alayhimu salaatu wa salaam yonent bi alayhi salaatu wa salaam da ne ko maa yamna'uka waa Jibril mais lan moo la tere lu tee lu tax. lan moo lay tere an tazurana nga ñuy siyaar si di ñëw di ñu seet si aksara lu ëpp mimma tazuruna lu ëpp li ngay ñëw di ñu seet si <laughs> nee na fa nazarat laaj la <laughs> suñu boroom tontu waaw tontul wax sayna Jibril lii ngir mu wax ko sang bi alayhi salaatu salaam wa ma ñun de duñu wàcc ñun malaaka yi illa bi amri rabbik lu dul sa ndigalu boroom waaw moo ñu naan demal wàccal yóbbul lii doxal mission sàngam ñu door a wàcc sinon duñu wàcc waaw law moom la ñeel waaw mu ne ko rabbika ndax mbir ya waaw ci moom mii lay la la la la yu garaaw yi sayyidina rasulullah sallallahu alayhi wasallam law ñeel na sa borom maa bay na ay diinaa li na suñu kanam wa maa xalfana ak li ne suñu ginnaaw wa maa bay na zaalika ak li nekk ci diggante ñaar yooyee diggante lii muy suuratu maryama alayhi aya 64 mu ne rawahu hadis bi de soloo na ko al-Bukhari di al imam al-Bukhari rahimahullah bi mooy est-ce que moom donga ko soloo ñu le la déedéet sëriñam daal imam ahmad ak taalibeem moom imamul Bukhari daal imam at rahmatullah ala al-jami' daal dinañ koy bokk ñoom ñépp daal di koy soloo al abu abdillah moom soloo na ko ci ñetti bërëb la ko waaye dinañ ñëw ci kitaabu tafsir suratu kaf ha ya ayn baabu qawli baabu qawli wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik mu ne haddathana Abu Nu'aym mu nekk ñu nettali mooy Abu Nu'aym mooy al-Fadl ibn Dukayn Amr ibn Hammad ibn Zuhayr ibn Dirham al-Qurashi at-Taymi Abu Nu'aym ah, al ahwalu ah, rahimahullah al-kuufi rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Umar ibn Dharr mu ne ki ñu nettali mooy Umar ibn Dharr di Umar ibn Dharr ibn Abdillah ibn Zuraara ibn Mu'aawiya al-Hamdaani rahimahullahu ta'aala al-kuufi moom tamit qaala mu ne sami'tu moom Umar mu ne dégg naa abi sama baay mooy Dharr <laughs> Umar ibn Dharr kon kay mooy Dharr Dharr ibn Abdillah ibn Zuraara ibn Mu'aawiya ibn Umayra Ah, Abu Amr al-Kufi moom tamit bi tàllale waa Kufa ko an Sa'id ibn Jubayr moo ko jëlee ci Sa'id ibn Jubayr ibn Hisham Abu Muhammad ñi ne Abu Abdillah ah, al-Walibi rahimahullah moom it al-Kufi tàllale waa Kufa googu taalibe Mawlana ibn Abbas an ibn Abbas moo ko jëlee ci Abdallah ibn Abbas ibn Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Qurashi Abul Abbasi radiyallahu anhu tarjumaanul tarjumaanul qur'aan habrul eh, umma wa tarjumaanul qur'aan radiyallahu anhumaa annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam li jibriil alayhi salaam maa yamna'uka an tazuuranaa akthara mimmaa tazuurunaa fanazalat wa maa natanazzalu illaa bi amri rabbik lahu maa bayna aydiinaa wa maa xalfanaa eh, lii la ko yemale am na nag yeneen yoo xam ne soroon na ko fa yoo xam ne eh, eh, eh, moom al imaamu al xaafidu an-Nawawi mu def al Buxaari ci kitaabu tawxiid dafa bi mu waxee ba maa xalfa mu ne ila axiril aaya qaala kadaa haadaa al jawaabu li Muhammadin haadaa al jawaaba li Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon hadith bi nii la ko al imaamul Buxaari indi léegi nag <clears throat> wa lii ban lëkkaale la ak suñu bunt bi ñu ne la mooy lëkkaale sopp nit ñu baax ñi di la seet si yeneen bi alayhi salaam dafa sopp Seydina Jibril alayhi salaam di ko seet si waaw ba moo tax da koo manqué dafa toog benn jamono gisu ko waaw waaw mu ne mu mu mu mu mooy wax naa la yooyu nag ñi xaritoo ñi xamul xaritoo te nit ñooñu ñoo ko xam waaw manque bi ngay am bu dee koo xam ne da nga xaritoog moom bu baax waaw ni bëgg muy nekk ak yow saa su ne waaw imagine nga toog tuuti nag gisoo ko waaw ni ngay gën a ah, ah, ah, mais benn manque ngay yëg da yëg ne de am na benn vide quoi ci saa waaj yi waaw <laughs> mooy di sopp fii buntu ziyaare waa yiw ak di toogal ak ñoom ak di ànd ak ñoom di leen sopp tamit <laughs> yonent baay saasaam sopp Seydina Jibril ba le fait que ko gisul day mel ni manque ci moom daa am lu manqué maanaam ko mu bëgg waaw mu laaj ko nag ni ko mais Jibril mais lan moo la tere nga ñuy nga nga ñëw ci ñun hmm? lu ëpp li ngay ñëw ci ñun <laughs> waaw loolu rek kon gis nañ lëkkaale bi ak di toogaale ak di sopp ñu baax ñi di sakku ñu lay ziyaare wa talabi ziyaaratihim bu ko fàtte yonent bay saa mel day sakku Seydina Jibril waa lu tax ngay doo gine ñëw ci ñun waaw léegi nag bon lëkkaale baa ngoog ah lii nii léegi hadis bi lu ko waral dafa am daanaka mën nañ ne ñaari nettali yoo xamante ne nii ñoo wax ñëw nañu rot di wax li tax yonent bi alayhi salaam laajoon bi Seydina Jibril alayhi salaam al imaam at-Tabari rahimahullah naka noon al imaam ibn Mardawi dañoo solo di jëlee ci Simaak ibn Harb mu jëlee ci Sa'id ibn Jubayr min gi sànq taalibe imaam abu eh, eh, Abul Abbas ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma al-Walibi moom Sa'id ibn Jubayr waaw léegi ah mu ne mu ne Seydina Ibn Abbas di jële ci moom dane Seydina Jibril dafa jekki benn jamono yonent waaye saa saam gisu ko istabasa jibrilu an nabi lii al imaam al xaafis lii ñuy wax nii mu ngi ko indi bi muy sharaax xadiis bi ci saxiixu euh, al buxaari rahimahullah mu ne jibril alayhi salaam dafa istabasa jibril an nabi saa salaam mooy dafa du dafa tëju compte mooy dafa jekk gisu ko ay jamono waaw waaw <laughs> moo tax ci riwaaye Ikrima bi Ikrima tamit nettali na lool ci yoonam boobu da ne abta Jibril fi nuzul arba'iina yawman mu ne naa Jibril dafa yéexe mooy ñëwul ci yonent bi saa saam juróom non euh, ñeent fukki guddi waaw ñeent fukki bés bés fa qaala lahu an-nabi bi mu ñëwee nag yonent bi saa saam ne ko yaa Jibril ma nazalta yow de wàccoo hatta ishtaqtu ilayk ba ni may xemmeeme lool way nam naa la Jibril ah alayhi salaam qaala sayyidina Jibril ne ko ana kuntu ashwaqu ilayk Allah ne ko man maa la gënoon a namm ya Rasulallah Allah <laughs> ah lii mooy cofeel <laughs> waaw Allah say lii la <laughs> waaw te xam nga ñun ñenn ñi. surtout tradition africaine booy liir ampaté ba rahimahullah yu mel noonu dalay wanaale euh, culture africaine surtout Afrique de l'Ouest ak ñooñu ñuy mooy dafa am yoo xam ne yéen seen yenn émotion yi duñ ko bëgg a wane nit day sopp nit lool doomam wala ab frère am cousin wala yooyu mais ci biti nii du ko wan loolu nag ak manque manque la waaw déedéet li mat mooy yonent bi alayhi salaam moo tax ba waxoon saxaaba bi da ngaa sopp diw mu ne ko waaw mu ne ko ndax yëgal nga ko mu ne ko déedéet mu ne demal nga wax ko ne da koo sopp waaw waaw gis nañ bi biñ fi gisoon waa ji nga xamante ne da doon dem di seeti ab xaritam sa dëkk ba ndeysaan beneen dëkk yonent ba ba ba malaaka ma suñu borom yónni malaaka tegu malaaka ca yoonam ba mu dajeeg moom lan la ko wax waa diw. loo fay def daa am sa xéewal sa bagage yoo fa nekk wala sa marchandise wala sa dara looy dem di ko toppatoo tarubbuha gis nga mooy min tarbiya di ko gën a ngir mu gën a dox mu ne ko laa ghayra anni ahbabtu fillah nekku fi sax di hésité non dama te non du loolu lépp dama koo sopp rek yàlla waaw mooy di déclarer sa flamme ngeen di wax wala son amour ci ki nga bëgg waaw ñun ne gars nag foog nañ ne boo ko waxee moom affaire góor ak jigéen kese la mooy ci at-tabi'i hubbu at-tabi'i googu gis naa diw bi ñu doon wax ci jotaay bi wees en ah, fay <laughs> tunkahul mar'atu <laughs> ha yaa ngi fàttala li arba li maliha wa li hasabiha waaye yow li da ci gënoon a intéressé mooy wali jamaliha baal ma wax ko rek <laughs> après muñ baree nga nga xool ak man waaw mooy xubbu ko nga xam ne ñoom ñun ñu bari booy wax yooyu loolu la ñuy njëkk xalaat alors que du ñu xalaat al hubbu fillah sopp ci yàlla waaw te boobu moo gën a rëy de fuuf ndax sopp ci affaire taar nii li yonent bay saa saa mën na koo beewloo waaye mais taar bi c'est éphémère ndaw si mën naa am ay incident de accident mën naa xew de la vie mu déformé waaw wala am ku ko fii ku la fiire waaw benn jigéen bu la fii rek gis nga naaw nga kii mu dem soone ko walla iyaazu billaah xar kanamam gi yëpp mu sotti ci diwlin ju tàng waaw léegi nooy def da naan dama koy fase ah non loolu dina ñàng tamit yow yaa tax ñu soone ko léegi nga ñëw bàyyi ko parce que ah man taar ma ci doon ut melatul noonu ah, ah attention loolu moo tax yooyu yëpp graw <laughs> waaw mooy c'est éphémère <laughs> waaw <laughs> kon nag attention ah. léegi mooy bu ñuy wax yooyu bari nit ñi loolu la ñuy xalaat alors que du ñu xalaat al hubbu fillah waaw sopp ci yàlla booboo gën a rëy waaw booboo gën a rëy moo tax boobu nag moo daw diggante ñaari yonent bi alayhi salaam ak Seydina Jibril alayhi salaam waaw waaw léegi nag àddina yàqu na ba ñaari góor ñuy bëggante mooy ca côté bële la mooy bi ñu doon naan affaire góor ak jigéen góor léegi gaa yi dem nañ ba. mbokk ci Seydina Luut lañ doon def foofu it am na ñoo xam ne loolu lañuy ñuy xalaat ndax noonu lañ pervers wal iyaadu billah waaw <laughs> waaye xamuñ dañoo réere yi cokeel ci yàlla bëggante ca yàlla tax waaw yonent way sar sam ne ko yow Seydina Jibril ne ko yow Jibril yow de wàccoo ci ñëw ba ni ma lay ba ni may mooy am mànk sopp laa gis lool waay mu ne ko maa la ginoon a namm de yonent bi alei sar sam in ana kuntu ashwaqu ilayka maa ginoon a xem meen gis la waaw ñëwaat ci yow walakinni waaye nag ma'mur <coughs> waaye man mii de dañ may digal waaw mu ne wa awha allahu ila jibril waaw qaala lahu boroom bi nag ci la ko waxe sayyidina jibril ne ko wax ko aaya yii wa ma natanazzalu illa bi amri rabbi amri rabbik lahu ma bayna aydina wa ma xalfana wa ma bayna dalik ba ni aay yi jeex <clears throat> loolu benn la bu ne looloo tax aay bi wàcc sababu nuzul waaw al imaam Ibnu Mardawayh ba léegi mu wax solowaat bii nag mu jaar Seydina Anas ibnu Malik radiyallahu anhu te hadiis bi tudd nañ ko fan mu ne su'ila an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama ayyul bi ayyul biqaa'i ahabbu ila Allah wa ayyuhumaa abghadu ila Allah ta'ala mu ne dañoo laaj yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaye yonent bi alayhi salaatu wa salaam ban pakk ban ci pakk yi moo gën a sopp sopp sopplu ca yàlla ban pakk ban ci suuf yi gis nga ci riwaay imaam xam nga imaam Muslim solo na xadiis bi mais indiwu ci yooyu moom dane dañoo laaj yonent bi alayhi salaatu salaam dane ahabbul biqa'i voilà dama waxul laaj bi dane ahabbul ar ahabbul waxul biqa'i ahabbul lu mu ko waxal araadi wala ahabbul euh, aw kama qul lu ma xam fee ba ci na moo daal bërëb yi gën suuf si gën wala ahabbul Euh, lan ila ahabul ard ila allah voilà fi gën a ci suuf si ci nit ci yàlla mooy ja jàkka yi fi mu gën a bañ mooy marché yi hadis Seydina Anas bi nag dane yonent bari saasam dañ ko koo laaj na ko waa yonent bari saasam ayyul biqa'i ahabbu ila allah waa ban ci pàkk yi moom la borom bi gën a sopp moo gën a sopplu fa yàlla wa ayyo wa ayyo te ana ban ci wa ayyo te ban ci pàkk yi abghadu ila allah moo gën a bañ lu ko yàlla moom la yàlla gën a bañ xaala yonent bi alei saatu salaam ne leen ah ma adri hatta asal <laughs> ah, loolu de xaw ma ko moom la noonu naan yonent bi alei saatu laaj ma ne xaw ma yow nag nga bëgg fee toog lu ñu laaj nga ne dañ ko tontu waaw bu dee xam nga ko kay man ngaa tontu mais yi nga xamul ngay aventure wu yow xanaa da ngaa repp la imaamu Maalik rahimahullah waxoon képp ku ñu laaj ci diine moom lenn war ajjana moo nekk sa ndejoor nga teg sa ndejoor sawara nekk sa sa càmm léegi yaay tànn bu la neex nga dugg waaw loolu yaa imaamu Maalik imaamu daaru hijrati radiyallahu anhu mu ne bu dee ne xam nga te tontu te yàlla tax mooy tànn nga dugg ajjana bu dee nag xamoo di aventure wala leneen tax ngay mooy ta yaa jël safara sotti ko sa bopp waaw qad iqtahamta an-naar ala wajhika wal iyaazu billah allah wal iyaazu billah yonent bay saa saam ne ah man de xaw ma lu dul ma laaj léegi fanazala jibril sayna jibril wàcc fekk waqad kaana qad abta alayhi fekk nag dafa yéexoon laata muy ñëw dafa yéexoon léegi nag yonent bay saa saam nag ci la ko waxee yii waaw ah, laaj ko ko sayna jibril dane hadis bi li ci toog mooy dane moom xamul foog mu laaj yàlla <laughs> yonent bi saa saa nag ci la ko ne yow da ngay da ngaa yéex da ngaa gëj laa gis waaw waaw lu tax doo ñëw siyaar si ñëw di fi ñëw lu bari lu ëpp liñ ñëw mu hadis bi lool léegi nag am na beneen waaw beneen boo xamante ne nii ki euh, lu taxoon hadis bi aaya bi wàcc boo xam ne al imaamu ibnu Isaaq borom siira bi rahmatullah alayhima ci beneen wàll bu mu jële ci Mawlana ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne waa Quraysh ba nga xam ne ci lañu laajoon yonent ma saa ci waa Kahf ñoon ñooy ñan waaye hmm, tay la ajuma jànga suuratul Kahf yi wala ca laaya ya laayaay Kahf ya jangoo ci len dee ko jàng waay <laughs> waaw léegi mu ci la laajoon bañ ko laajee ci waa ashabul Kahf ñooy ñan wala les gens de la caverne yeneen bi alay saa saam toog quinze jours quinze guddi waaw suñu boroom waxu ko ci dara indiwu ko ci benn wax yu léegi Seydina Jibril ñëw yeneen bi alay saa saam ni ko yéex ngaa yéexi nga dangaa yéex a ñëw après tuddal ko loolu après nag ki la ko wax yi nii yëpp quoi waaw kon nag lii la lii mooy li nga xam ne moom la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di cité ne lii mooy li waral hadis bi Euh, ki nga xamante ne mooy euh, aaya bi suñu boroom daal di koy wàcc waaye aaya bi dañ ci kon aaya bi kii ginnaaw liñ ci gisoon kon mooy euh, sopp di gis ak ñu baax di toogaale ak ñoom bëgg di nekk ak ñoom waaw ash-shawq ila suhbati al-akhyar wal abrar waaw di takk ak cox ak bëgg ngir di toog ak ñu baax ñi ba bu ñu la manqué boo nekkal ak ñoom dangay mel ni da ngay jaay waaw loolu dafa am solo waaw dañ lay mel ni lu lay manqué ndax loolu mooy mooy mooy mooy cofeel ci yàlla bëggante ci yàlla waaw ñu gis ne malaaka yi tamit ñoom duñu def dara lu lu leen borom bi digga na ah. waaw wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik waaw yow sayyidina muhammad ci sa kaw ndigalu borom képp mooy li nga xamante ne moo ñuy taxawàcc waaw waawoo du leneen lool képp la borom bi daal bu ñu nee wàcc leen ñu wàcc bu ñu nee déet nag ñu du ñu wàcc waaw kon mu ngi noonu <laughs> waaw kon malaaka yee goog laa ya'suuna allaha ma amarahum ñoom duñu mooy yàlla mukk lim leen digal wa ya wa ya wa yafaaluuna te ñoom dañuy jëf dong maa la nga xam ne yu'maruna moom la leen seen borom daal di digal kon insha allahu taala ñu jàll ci hadith bi nga xam ne moo ci tegu al imaamu